bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd kon ñu ñëwaat ba léegi fi nga xam ne ci bërëb yi nga xamante ne nii ñoo nekk ci dëkk bi di dëkk yonent bi alayhi salaatu wassalaam di madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam muy bërëb yoo xamante ne nii bu ci nekk rek dafa fees ak jaar-jaar yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ak saxaabaam yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum kon jàkk ji nag tey yow mi nga xamante ne yaa xaajal baytillahi alxaram waaye yow almu'tamir yow mi nga xam ne dangaa dikk agsi néegub yàlla bi di alkaabata almusharrafa zaadaha allahu sharafa njëkke nga aj ba pare ñëw fi ngir ziyaar wala nga ñëw umra néegub yàlla bi jaar taaba tayba madinatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam yëgal ne nag jumaa ji ngay jumaa ji ngay agsi fës yéena koo ziyaar moom mooy masjidul qiblatayn waaw masjidul qiblatayn jàkka ji nga xamante ne mooy zul qiblatayn lañ ko wax masjidul qiblatayn mooy jàkkaay ñaari qibla yi loolu lan moo ko waraloon ci gàttal rek mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam kama rawa shaykhan rahmatullah alayhima comme al imaamul buxaari naka noonu imaamu muslim rahmatullahi alayhima daal di solo we jële ci sayyidina al bara ibn Aazib radiyallahu anhuma mu ne sallaytu ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ila bayt al-maqdis sittata ashara shahran hatta nazalat al-aayatu allati fi al-baqara waaw mu ne man de julli naa ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñuy féete baytul maqdis mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu gàddaayee ñëw madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam saa bu doon julli ci li gën dëgër mooy ne baytul maqdis di jàkkaay di Jérusalem la doon la doon la doon jublu te bu jubloo Jérusalem ndax Jérusalem mu ngi nekk ci kaw Médina liñ naan bëj gànnaaru Médina Makka nekk ci bëj saalum mooy ca suuf ca sud ba yonent bi nag alayhi salaam dafa nekkoon koo xamante ne ni moom dafa soppoon dëggoon lool boroom bi daal di wëlbatil ko xibla bi comme ni nga xamante ne noonee tamit la ko Seydina al radiyallahu taala anhu wa ardaahu daal di waxee ci beneen xadiis ba léegi kon yeneen ci ma saa saam kon Baytul Maqdis di Jérusalem la doon féete bu doon julli mooy kon won kaaba gi ginnaaw ndax ca suuf la ne nee na nag mais dafa soppoon borom bi daal di koy soppil ba ni nga xamante ne nii nag def na passé na ci loolu li nga xam ne mooy fukki weer ak juróom benn wala fukki weer ak juróom ñaar boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim dañoo nootal fukki weer ak juróom benn ci ay loo xamante ne nii loolu jotoon nañu yaatal ko ci yeneen i bërëb fii nag ngir tënk la voilà war sax bañ a nekk wute ñenn ñi konte waale jamono ji mu agsee muy rabiul awwal bi mu agsee madinatul munawwara ba jamono ji nga xam ne weer wi nga xam ne ci lañu ko soppil li nga xam ne mooy euh, qibla bi nekkoon ci weeru rajab ci li nga xam ne mooy li gën a dëgër même bu dee am na leen wax loolu mooy li nga xam ne moom la jumhurul ulama daal di dëgëral ne ci weeru rajab la woon kon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon mu julli fukki weer ak juróom benn wala fukki weer ak juróom ñaar féete baytul maqdis waaye comme que lële la bëggoon borom bi daal di wàcce aaya bi nekk ci baqara bim naan qad nara taqalluba wajhika fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram voilà wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatran kon borom bi wàcce laaya yooyu ne qad nara dëgg-dëgg gis nañ yow taqalluba yow sayyid yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàllar beku wajhika sa xar kanam gi fi sama ci asamaan yi waaw di xool ndax borom bi tabaaraka wa taala daal di koy wëlbatil qibla bi jële ko Jérusalem yóbbu ko makkatal mukarrama zaadaha Allahu sharafa suñu borom lool képp la gis yonent bi saa saa bëgg ko mu ne ko nag fala nu walliyannaka waat naa ne des na la jublool dinañ la wëlbati qiblatan jëmale la ci qibla goo xam ne tardaha moom nga gërëm te mooy Makka fan nag fa walli léegi ndigal li jóg na. fa walli deel wëlbatiku fa walli deel jublu wajhaka deel jëmale wajhaka sa xar kanam booy jaamooti yàlla jaamu yàlla yu mel ni julli shatral masjidil haram féete fi nga xamante ne foofale la bi nga xam ne moom la yàlla xormal foofu la féete muy Makka ba pare wax ko jullit ñépp ne leen wa haythuma kuntum fu ngeen mënatee nekk ci kaw suuf air mer terre fu ngeen mën a nekk fa wallu wujuhakum shatra bu ngeen di jullee te na ngeen wëlbatiku na ngeen jàmmaaroo na ngeen fi nga xamante ne foofu le fala alkaabatul musharrafa daal di féete mu ne nag aaya bii bi mu wàccee sayyidina al-Bara ba léegi ca sahihayn mu ne mu ngi wàcc fa nazalat ba'dama salla an-nabiy sallallahu alayhi wa mu ngi wàcc ginnaaw yonent bi saasaam jullee ba pare li gën a dëgër lii mooy dafa julli tisbaar ba pare aaya bi door a nag moo am waay boo xam ne yeneen di may saam jàkkaay Medina foofu la njëkk a jullee julli jooju te fan la ko jullee ci jàkkaam ji muy jumaa yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam masjiduhu sharif foofu la jullee te ba mu koy julli julli tàkkusaan la woon waaye fekkoon na dañu julli tisbaar ba pare aaya yi wàcc bi mu jullee tisbaar sëynal baraane fantalaqa rajulun waaw min alqawmi fa marra bi naasin min al ansaar wa hum yusalluun fa haddathahum fa wallu wujuuhahum qibala al bayt waaw mu ne am benn waay boo xam ne dafa julleeg yonent bi alayhi salaatu salaam te loolu leeral na ko ci yeneeni riwaaya ne waa ji dafa julleeg yonent bi alayhi salaatu ba pare daal di dem romb ay nit mooy jàkka yi comme ko xame fii biñ fi ñëwee mooy du jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam rek a fi nekk te tamit foolu dafa yàgg bu yàgg la jamono yonent bi alayhi salaatu salaam waa banu salima dañoo amoon seen jàkka waaye waa Quba dañoo amoon seen jàkka ñeneen ak ñeneen dañoo amoon seen i jàkka yoo xam ne jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi fi woon kooku dafa julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam ba pare romb. ay nit ci waa ñu benn quartier gis leen ñi nga xamante ne ñu nga julli te ñooñu ku mel ni al imaam al haafid ibn hajar rahimahullah dane ñooñu ñooy waa banu haarisa bul fàttalekul yeneen may sa sam bi muy dugg Medina ñi nga xam ne ñoom la doon romb waa banu haarisa bokkoon na ci ñi nga xamante ne romb na leen naan xallu sabilaha fa innaha ma'mura ci quartier boobu la kooku romb gis leen ñuy julli tàkkusaan fekk ñu julli ñaari rakka mu daal di leen koy wax ñu daal di Allahu akbar loolu lay wax wa hum yusalluun fa haddathahum fa wallaw wujuuhahum qibala al-bayt ñu daal di ko imaam bi daal di tourner waaw mooy dañu def demi-cercle waaw demi-cercle lañ def nekkul ne imaam bi fi mu taxaw daa taxaw bougéwul daal di wëlbatiku déedéet bu doon loolu kon mooy nit ñi dañuy jàpp moom mooy nekk ca gannaaw déedéet dafa déplacé wu déplacement bu def demi-cercle nit ñi topp ko ndax jigéen ñii ne woon ca gannaaw moom muy dox di dem. di def demi-cercle waaw waaw comme léegi ñen nit ñi topp ko góor ñi topp ko jigéen ñi tamit topp ci ginnaaw imaam bi mujj fa jigéen ñi nekkoon moom fa la mujj nekk jigéen ñi nekk fa imaam ba nekkoon góor ñi daroon imaam bi ñoom ànd ak moom noonu noonu la mbir mi demee woon léegi loolu nag nga xam ne kon jàkka ji ñaari xibla waaw looloo tax ñu tudde jàkka ji ci gàttal masjidul qiblatayn voilà nga gis li nga xamante ne moo ko indi mooy ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam lañ dégg neewuñ boo nañ bàyyi ba pare déedéet ci saasa lañu ko def daal di koy defe noonu ñu tudde jàkka jooju masjidul qiblatayn lii mooy li nga xamante ne mooy li gën a mooy fii la xewe woon muy jàkka ji léegi am na benn lënt lënt buy xew ndax Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah dafa solo comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi naka noonu imaamu Muslim solo mu ne daa yonent bi alayhi salaatu wa salaam baynama an-naasu fi salaati as-subh bi Qubaa'in wala bi Qubaa'a boo ci wax baax na iz jaa'ahum aatin fa qaala inna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qad unzila alayhi al-layla wa qad umira an yastaqbila al-Ka'ba fastaqbaluuhaa wa kaanat wujuuhahum ila ash-Shaam fastadaaruu ila al-Ka'ba waaw mooy xew-xew bi du ci jàkk jii nga tiim kese la am ndax waa Quba loolu dal na leen wax nañ la hadiisu Seydina Al-Baraa bi loolu takkusaan la ñoo ñu doon julli waaw hadiis bi bu Seydina Ibnu Umar ne daa am ay nit yoo xam ne dañoo nekkoon Quba di julli ca seen jàkkee benn waay di kël leen ne leen ah dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nañ ci moom guddi gi këni ah digal nañ ko mu daldi ah jublu Kaaba gi léegi ñoom ñu daal di tourner Sham lañ féete woon muy Jérusalem ñu tourner mooy seen seen opposé la féete seen seen gannaaw ñu tourner foofu jëm Makka te Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu soloo na ko ci sanad boo xam ne euh, hadith boo xam ne al Muslim moo ko moom tamit mu wax lu mel nii ne mbir mi fajar la woon ne daa am ñoo xamante ne nii dañ doon julli fajar waaw fa marra rajulun min bani Salima wa hum ruku' fi salaati alfajri wa qad sallaw rak'a fanaadaw alaa inna alqiblata qad huwilat famaalu kamaa hum nahwa alqibla kooku daal di ñëw romb leen ne leen ah xanaa yow ñeen na qibla bi maa ngi leen di yëgal ne dañ koo soppi fekk ñu ngi woon julli fajar ñu daal di turbe benn nit ku bokk ci waa banu salima léegi nii ana loo koy boolee dañ naan lam biir benn la mooy <laughs> lii nii xam nga lan la mooy ñi nga ki nga xam ne moo jóge woon koo julli woon ak yonent bay sa sam tàkkusaan moom jàkkaay waa banu xaarisa la la lay daje te ñooñ sori wu ñu jàkkaay yonent bi alayhi salaam fekk leen ñuy julli tàkkusaan mu wax leen loolu ñoom loolu di tàkkusaan mais fajar bi loolu mu ngi nekkoon waa Quba la woon waaw waa te waa banu Salima ñoom itam dëkkuñu woon jegewuñu woon jàkkaay yonent bi alayhi salaam alors que ki ñu xam ne moom lañ wax yaa ngi fa yonent bi alayhi salaam Seyna euh, Jaabir nee na dafa dafa jot xabaar que ne waa Banu Salima dañoo bëggoon a toxu jóge ci seen quartier daal di ñëw dëkk ci côté jàkkaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ndax fi ñu dëkkoon daa xawoon a sori jàkkaam ji alayhi salaatu wa salaam Yonent bi alayhi salaatu yëpp ko ne leen yéen waa Banu Salima de lii laa dégg ci ñoom ñu ne ko ah kay mu ne leen Banu Salima. diyaarakum tuktab athaarukum diyaarakum tuktab athaarukum diyaarakum nuttab atharakum ne leen ah yéen waa banu salima léon ma dégg ci ñoom ñu ne lu askay loolu lañu bëgg de mu ne leen des leen ci seen gox yi seen dëkkuwaay seen jeexital yi ngeen di def di jóge bi day bind seen jeexital yooyu xanaa jànguñu ci suuratu yaasiin ah wa naktubu maa qaddamu wa athaarahum bi ne te waaye seen i jeexital kon waa banu salima dañoo sori woon ak waa Quba ñoom dañoo sori woon ba mu ngi leen dëkkal fajar loolu la loolu la xadiisu Seydina di wax ak xadiisu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kon nag mu ngi noonu am na nag yeneen i wax yu ci am ne noo yonent bi alayhi salaatu salaam yoo xam ne dëgëruñu waaw mais lu ñuy wax la ngir yokk njariñ que ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa demoon ci euh, euh, euh, yaayu Bishr ibn al-Bara ah, ibn Ma'rur daal di woon muy benn jigéen boo xamante ne bu baax boroom këram daal di bokk ñu njëkkoon a tuub dugg ci l'islam mu génn àddina yonent bi alayhi salaam di fa dem di ko seeti moom ak doom ji di Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur radiyallahu ta'ala anil jami' ba mu fa demee nag daldi foofu fa la mbir mi daldi wàcce muy aaya yi nga xam ne moom lañ ci sànq di wax li nga xamante ne nii mooy euh, soppi li nga xam ne mooy euh, euh, qibla bi ta moom ci waa Banu Salima la bokkoon fekk mu invité ko yonent bi lekk ba pare waxtu tisbaar jot mu julli foofule ñaari rakka ginnaaw gi ci biir julli ji ñu daal di koy digal mu daal di tourner yeneen ñaari rakka yi ñu tudde foofu masjidul qiblatayni loolu mooy benn nettali la mais boobu dëgërul ndax euh, ca imaam al-Waaqidi la jaar loolu dëgërul am na beneen wax tamit boo xamante ne nii te këne yonent bi alayhi salaam ku mel ne al imaam Ibn Abi Daawud nettali na ko rawaay ci sanad boo xam ne wérul Umaaratu ibn Ruwayba radiyallahu taala anhu mu ne dañoo nekkoon ak yonent bi alayhi salaam benn ci julli tisbaar wala tàkkusaan léegi nag jamono ji nga xam ne ci la ñu tourné qibla bi mu daal di tourné ñu tourné ànd ak moom waaye yooyu yoolu ana riwaay yooyu benn dëgëru ci yi nga xam ne ñoo dëgër mooy liñ la wax mooy yonent bi alayhi salaam nekkul moom moo nekkoon ci biir ñu wàcce aaya bi wàcc mu tourner boppam déedéet moom dafa julli woon ba pare tisbaar aaya bi wàcc ba tàkkusaan jotee tàkkusaan la njëkk a julli ci jàkkaam ji moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam di féete fi nga xam ne mooy makkatal mukarrama saxaaba yi nag yi nga xam ne ñoo julli woon ak moom dem ci waa Banu Haarisa soriwul woon jàkkaam ji te ñooñu ñooy ñi nga xamante ne mooy jàkk ji nga xam ne moom ngay gis moom la ñu tudde masjidul qiblatayn nga xamante ne kon lii mooy ci gàttal lool xabaaru lii nga xamante ne mooy jàkk ji nga xamante ne nii boo fi duggee di ku waale loolu lépp ak saxaaba yooyu yële nga xamante ne nii dox ndigal digalu yonent bi alayhi salaam ba mu leen dikkalee ñu nekk ci li gën a màgg jaamu yàlla ji gën a màgg di julli neewuñ nañ bàyyi ni ñu ko wax léegi ba pare waaye dañ koo def ndax xam ne ndigal ñëw na jóge na ci ku mu war a jóge kon nag lillahi al amr wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam al balaa wala na taslim war rida yàlla de moom la ñeel digale waaye yonent bi alayhi salaam la ñeel jottali ñu ñun nag jullit ñi lu ñu war mooy wommatu ak gërëm kon nag yal nañu borom bi may lépp loo xamante ne ngëneel la yiiw la boo xamante ne jàkk mën nañ ko fi am yal nañu ko boroom bi defal wallahu ta'ala aalam